la ko la ko permettre après boobu ci la ko xaraamal mu jeex imaam alxaafid mu ne wa hadi ziyaada munkara mu ne yokk gi nag ne maa kaanat qablaha wala ba'daha loolu lokk la koo xam ne d'accorduñ ci loolu amr ibn ubayd mu ne wa huwa saaqitul xadiis na amr ibn ubayd moo ko ci yokk te kooku ku rotu ab xadiis la mooy ne ay waxam jar da bàyyi xel ah, mu ne imaam Sa'id ibn Mansuur rahmatullah alayhi ko ci yoon yu wér ba ci Seydina al-Hasan mu daal di koy wax saa mu yokk ci ne maa kaanat qablaha wala ba'daha kon umratul qadaa mu mu ne kanta riwaaya bi nga xam ne ghazwatul fath mu ne loolu wér na ci saxi imaam Muslim mu ne kanta Awtaas tamit wér na ci saxiixu imaam Muslim ci xadiisu Seydina Salama ibn al-Akwa' kantaa xajjatul wadaa mu ne loolu daal dinay rot ci sunan abi daawud nekk ci xadiis ibn arrabi ibn sabira biñ la waxoon sànq an abihi radiallahu taala mu ne ah, mu jëlu ko ci baayam mu ne ah, kon loolu mooy kon kon ki yàngu xaybar nag dana muy xaybar mën la xaybar mooy saxiixayn biñ la wax sànq xaybar mooy bi ñu la wax sànq eh? mooy que ne xadiis seydina abu eh, abu ki seydina imam bi nekk saxiixay bi bu seydina ali bi radiyallahu anhu que ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog xaybar dafa xarama yawma xaybar an an anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha yawma xaybar lan an mutati nisa dafa xaraamal naha yow ci li nga xam ne mooy mutaatin nisa voilà léegi kon xay kon léegi kon gis nañ yépp ah. léegi ah, kii léegi imaam alxaafis dugg na nag après gin na dugg mooy léegi tudd nañ fuñ nekk moom nag dugg na ci pour pour bañ a guddal mais mooy il faut ñu xaw a def lii mooy bon après di nga ne mais saa yi tee moo wax rek ñu dem mais yi def fam solo ndax il faut ñu xam wax yi fan la nekk ak fu mu tegu paa di ñëw rek di asaaloo wax naa la sànq euh, jataayu xam-xam du waxa du wax sa xalaat ak ay ay ay nekk fi nu ngeen ko gisee nu ngeen ko yaakaaree affaire bi xumb nag xumbul du loolu voilà léegi bi mu indee wax yii nii imaam al-Hafiz wax fi mu nekk ci téere yi nekk dugg na bu nekk tamit dugg na ci ne bii nettali bii dafa am problème hadith bi dafa am problème nangam ak nangam par exemple bu imaam al-Hasan bi dane noono boobu duñ ko nangu moo tax mu ne boobu am amma umratul qadaa wax yi nga xam ne dane umratul qadaa la dama lay jox benn exemple rek yeneen yépp daanaka wax na def na euh, def na taxqiq bi moom imaam al-Hafiz ibn Hajar alayhi ridwaanul bar rahmatullah alayhi mu ne wa amma umratul qadaa falaa yasihhu al atharu fiiha mu ne kanta wax bi ne eh, ci umratul qadaa fala yonent bi alayhi salaatu salaam xaraamale mut'atun nisaa mariage temporaire mu ne loolu falaa yasihhu al atharu fiiha eh, loolu farot jeexital boobu mooy li imaam al-Hasan al-Basri wax noonu mu ne loolu noonu wér mooy mooy paane moom waxu ko mais mooy ak wéram mooy mooy këne loolu yonent ndax lan mooy mursal la mooy moom fekkewu ko woon fekkewu ko woon mooy këne kon daa am ci forcément intermédiaire intermédiaire nag xamuñu ko mu ne falaa yasixu lan moo tax kon yow imaam alxaafis nga ne wérul te imaam alxasan wax ko te mu te ci moom mu ne li kawnihi min mursalil xasani wa marasiluhu da'ifa li annahu kaana yaxudu an kulli ahad mu ne ndax lan moo tax ndax li kawnihi min mursali xasan ndax wax ji ne umratul qadaa la xew loolu noonu mooy ci mursal mooy nettali boo xam ne ci taalibe saxaaba bi la yem waxu yëkkatiwu ko ba ci xamuñu intermédiaire ba mu àgg bu ko nettali mu ne ndax loolu dafa bokk ci mursalu al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu te wa marasiluhu da'ifa mooy imam al-Hasan basri bu taxawee wax ne nettali loo xam ne ci yonent bi alei satu salaam wala jamono jooju mooy ne loolu du wér ndax lan li annahu kaana yuxadu an kulli ahad da doon jël yaxudu boog an kulli ahad da doon jëli ku ne mooy da doon jëli ci ñu wér da doon ci ñàkk wér moo tax marasilul xasan li gën a dëgër alxasanul basri li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mooy boroom xam-xam xadiis yi que ne marasilul xasanul basri da'ifa mooy dafa wérul moom ku dëgër la imaam alxasan imaam boobu moom kenn laaj teewu ko buñ ne alxasan kese ci taabi'i yi moom lañ ci jublu mooy alxasan ibn yasaar al basri taabi'i bu mag boobu boroom xam-xam bu rëy boobu mais malgré tout ça bu defee mursal mooy bu yo- waxee wax joo xam ne waxul ci kan la ko jële ci saxaaba yi du wér ndax lan da doon jële ci ñu wér ci yooyu ak ñoo xam ne wéruñu kon looloo tax wérul par exemple imam al-Hafiz comme ni def nii bu ci nekk def na ko moo tax mu wa ida taqarrara daalika ginnaaw bi mu defee bu nekk nag ci xadiis yi wax ne lii ñuy wérul ndax lii wëg lii am na problème ndax lii wëg lii mu ne wa ida taqarrara daalika bu lii nag saxeeta leer fala yasixu min alriwayati sheyun bi geyri illatin illa gazwat alfatxi wa wa wa lan gazwat alfatxi wa amma gazwatu xayba wa in kaanat turuqu alxadiisi fiha saxiixa fa fiha min kalaami ahli alilmi ma taqaddam mu ne bu lii mooy ginnaaw bi mu leeralee mu ne nag kon dañuy gis ne riwaaye yi nettali yi ñëw di wax kañ lañu xaraamal mariage temporaire yépp dangay gis ne benn wéru ci amul benn boo xam ne wéru ci lu dul wérul mooy dafay am illa soit moom day da'if tout court wala boog mu am illa ab problème bu tax bax du dootu wér mu ne ba mu des bi wax ghazwatul fath la wax ji ne ghazwatul fath la boobu moom dëgër na te boobu imaam muslim ak ñu solo nañ ko rahmatullah alayhi mu ne kanta ghazwatu xaybar même bu dee ne yoonu xadiis bi wér na dafa am wax ci boroom xam-xam yi comme ni weesoo loolu ñu agsee guñ ci agsee guñ ci ñëwguñ ci tarjiix bi kon mooy au final kon bi ne ghazwatul fath moom la ne moo dëgër ak lan ghazwatu Xaybar léegi léegi kon ginnaaw bi ñu waxee ci loolu euh, euh, mu des kan par exemple bu xadiis Seydina Jaabir bi mooy biñ la wax sànq ci saniyatul wadaa que ne biñ jógee tabu imaam al-Hafiz dane fala yasixu fa innahu min tariqi Abbaad ibn Kasiir wa huwa matruk mu ne boobu wérul ndax lan dafa jaar ci yoonu euh, Abbad ibn Kathir te kooku matruk la matruk mooy koo xamante ne jarda dàq ganaar ay waxam jarda dàq ganaar kon kooku mooy loolu wérul léegi nag ginnaaw bi ñu xamee lool que ni kon léegi d'après imam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi kon wax bi na ghazwatul fath boobu moo ci dëgër yeneen yi bu duñ ne dafa fu dafa ñàkk dëgër complètement mais day am ab la te la bokk na ci lay tax xadis saxiix bi am pro mooy euh, xadis pour mu wér mooy il faut mu daal di denc li nga xam ne mooy illa faut mu denc li nga xam ne moom mooy illa léegi. Euh, xen la mooy problème bu ci am mu bañ a nekk charge tamit loo xam ne c'est euh, dafa dafa beru euh, euh, dafa beru léegi kon buñ jàppee loolu léegi nag mu des xam nañu kañ la mooy kon gis nañu ci kaw lool mooy nekk ni Xaybar kese lañ ko lañ ko xaraamaloon loolu kon mënatuñ koo wax ndax wér na ci yeneen xadiis que ne raamul fatxi daal lañ koy xaraamal léegi nag ñu ñëw nag ci ni euh, léegi nag ci masala yi nag mooy yeneen mooy euh, boroom xam yi rahmatullah alayhi ku mel al-Qaadi Iyaad traité na ko masala bi traité traité na xadiis masala bi bu garaaw mas mooy traité na ko vraiment jox ko li mu war quoi moo tax même imaam dane euh, i'lam anna al-Qaadi Iyaadan rahimahullahu basata basata sharh hadha al baabi bastan baligan wa ataa fihi bi ashyaa nafisa wa ashyaa yuxaalafu fiiha moom imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne xamal këne imaam al-Qaadi Iyaad al-Maliki dëkkoon fii ci Maroc Maroc Maroc gii la dëkkoon al-Maliki rahmatullah alayhi boroom ash-Shifaa ak téereem yu am solo yooyu basata daal sharh hadha al hadith bastan balighan vraiment il a il s'est étalé il et vraiment étalé quoi ci bi muy shara hadith bi mais c'est d'une façon vraiment extraordinaire boo xam ne bu mu jox dayoom la jox bu bu bu bu àgguwaay boo xam ne vraiment oh jox na jox na masal mi gëddam mu ne nag indi na foofu ay mbir yoo xam ne yu ama am solo mais indi na fa ay mbir yoo xam ne. dañ ci mooy man nañ ci wuteeg moom voilà loolu la imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi wax léegi euh, euh, léegi léegi léegi ni ñuy def mooy euh, nañu wax li imaam al-Qaadi Iyaad rahmatullah alayhi wax mu ne léegi moo nga ne ma mais yow am nga loo defagul am nga loo defagul mooy lan mooy laaj bi lan mooy laaj bi parce que sànq wax nga ne laaj bi mooy dañuy laaj kañ lañu xaraamal motan c'est vrai c'est bien mais toppal méthode bi boobu wax ñu wax ñu wax ñu question deux ñu xam ne lii la ne doo ñëw rek naan kii wax naa kii wax naa léegi lan la wax ma ne la est wax nga dëgg afwan maa ngi jégul léegi léegi lii la mooy est-ce mariage temporaire lu dagan la walla déet voilà loolu mooy laaj bi loolu mooy laaj bi léegi léegi nag kon am nañ laaj bi est-ce que mariage temporaire nikaaxul mutan dafa dagan walla déet est-ce que dafa dagan walla déet hmm? imaam uh, alqaadi Iyaad rahmatullah alayhi mu ne mu ne rawaa xadiisa ibaaxatil mut'ati jamaatun min alsaxaaba mooy boroom xam-xam yi dañ cee wuute ginnaaw loolu dafa am ñoo xam ne mais lii nii boroom xam-xam yan lii mooy jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhu waxuma léegi nii de jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhu boroom xam-xam yi ñooy ñan ñooy saxaaba yi radiyallahu anhu dañ cee wuute woon ñenn ñi ne dagan na am ñu ne daganul ñenn ñi jàpp ne dagan na ñi ëpp ci ñoom ñi ëpp ci ñoom ne loolu daganul loolu nag la lay dikkal nii après buñ paree ci saxaaba yi radiyallahu anhum dinañ ñëw léegi après ñoom ak ban jamono léegi est ba léegi nii nan lay demee mu ne rawaa xadiisa ibaxati almut'ati jamaatun min alsaxaaba fa dakarahu muslimun min riwayati ibni mas'ud wa ibni abbas wa jabir wa salamata ibn al wa sabra ibn ma'bad al mu ne rawaa soloona xadiisa ibaxati almutaati jamaatun min alsaxaaba mu ne mbooloo ci saxaaba yi radiyallahu anhum daal dinañuy soloo daganuk mariage gëne mariage temporaire dagan na te ñooñu ñu bokk ci saxaaba yi radiyallahu anhum mu ne fa muslim rien imaam muslim rek tudd na ñi ko daganal ci saxaaba yi seeni seeni seeni xadiis seydna abdullah ibn mas'ud seydna abdullah ibn abbas seydina jaabir ibn abdillah seydina salamat ibn al akwa seydina sabra ibn ma'badin al juhani radiyallahu anil jami' mu ne nag moom imaam al qaadi Iyaad wa laysa fi haadihi al ahaadiisi kullihaa annahaa kaanat fi al hadar wa innamaa kaanat fi asfaarihim fi al ghazwi 'inda daruuratihim mu ne nag amul benn ci xadiis yii nii yu ñaa imaam ibn Mas'ud ibn Abbaas Jaabir Salama Sabra ibn Ma'bad al-Juhani radiyallahu amul benn ci xadiis yi nag bu ne ci dëkk bi lañ newoon bi bi ñuy daganal yeneen timale saab saab daganal mariage temporaire amul benn mooy ne yépp kaanat fii asfaarihim dafa newoon ci seen voyage yi fil ghazwi fekk ñuy xare ji inda darurati buñ demee ba aajo joteeg jigéen ñi te amuñu ëndaale wuñ seeni soxna te yàgg nañ ci biti azuba bi mooy ñàkk ndax loolu mooy xam nga ki ki masula sëy kooku moo gën a mën a muñ sëy ki nga xam ne da cee masa jaar ba pare waaw boo gisee naan katub sàngara li tax moom récidive yomb ci moom mooy da koo masa mos par rapport ak ki nga xam ne masula naan ki masula naan moom mu moom moom mu mu appliquer interdiction boobu ci moom la gin a yombe ki nga xam ne moom dafa nekkoon am naankat wala boog mos na ko ba xam li mu doon voilà na ko noon mariage ki nga xam ne dafa marié wu marié woon ba mooy ne kooku kooku noonu ki nga xam ne mari masula mari kooku noonu mooy ci mën a mooy loolu mooy en général ko day gën a mën a téye boppam gën a mën a muñ yenn yi ndax xamul lan la da koy imaginer rek bu dee léegi moom mooy seen film yu bon yi lañuy xool te loolu jaruñu leen dara te dafa xaram léegi euh, ñoom nag mu ne buñ masoo nekk ci xare yi nekk nag ci jamonoy loru ci la leen yonent mi alayhi salaatu salaam doon permettre lool te ñoom ñi nettali yépp ci saxaaba yi radiyallahu ci loolu lañ ko nettali ne période xare la woon newuñoon ci dëkk bi dañoo tukki woon mu ne bokk ci en plus que ne dëkk yooyu dafa tàngoon ma anna bilaadun xaara wa sabruhum anhunna qalil te muñ jigéen ñi jamono yooyu nga xam ne àgg ci foo xam ne jafe na da doon nekk loo xam ne lu metti la te lu niiw lay doon mu wa qad dakara fi xadiisi ibn abi umar annaha kaanat ruxsatan fi awwal al-islaam liman idturra ilayha kal mayta wa naxwiha wa an ibn abbaas naxwa mu ne ba léegi moom imaam alqaadi Iyaad rahmatullah alayhi mu ne te tudd na ci xadiisu ibn abi Umar mooy kan ibn Abdul Bar ibn abi Umar ibn Abdul Bar ibn Abdul Bar Yuusuf rahmatullah alayhi annaha kaanat ruxsatan fi awwal islam kenn dafa newoon permission ci début l'islam liman turra ilayha pour ki nga xam ne dañ cee moom dañ dafa loru manu la def neneen lu dul mariage temporaire sinon mën na tab tab bi ci njaaloo mu ne loolu nag kalmaytati comme day mel ni lan li nga xam ne mooy mooy médd ak yu mel ni moom mu ne waa ani mooy médd dañu dafa xaraam nga lekk ko mais boo demee ba nekk ci nécessité bu boobaa lañ lay permettre na lekk ci mu ne waa an ibni abbas jëla nañ seydna abdullah ibni abbas radiyallahu anhu lu mel nii mu ne wa zakara muslimun an salamata ibn al-Akwa' ibaahataha yawma Awtaas mu ne imaam muslim daal dinay soloo jële ci sayyidina salama ibn al-Akwa' ibaahataha yawma Awtaas daganal bu ñu daganal lii bésub Awtaas wa min riwaayati sabra ibaahataha yawma al-fathi bésub fath wa huma waahid mu ne benn lañ mooy ndax aw Awtaas ak fathu Makka dañoo taqaloo nee na mu def leen benn summa ginnaaw gi xurrimat yawma idin ñu daal di koy xaraamal kero mu ne wa fi xadiisi ali ci xadiis seydina ali radiyallahu anhu ma tahrimuha yawma xaybar wa huwa qabla al fath mu ne ci xadiis seydina ali mooy bi ñu gis di nekk saxiixay ni que ne ñu ngi ko xaraamaloon bésu xaybar wa huwa qabla al fath te loolu avant fathu Makka la woon voilà ah léegi léegi kon lool la kon gis nañ que kon saxaaba yooyu wax loolu euh, ñoom euh, mooy da gis ne kon ci jamono jooju la woon léegi mooy kon gis nañ ko mel ni moo tax imaam ibn euh, imaam ibn Abbas moom dafa bokkoon ñi nga xam ne dañu jàppoon ne mbir mi da dafa dagan moo tax imaam Seydina Abdullah imaam Seydina Ali radiyallahu anhu même mu ngi saxiixay ni moom dafa dégg lool dafa dégg ñu naan imaam ibn Seydina Abdullah ibn Abbas loolu mooy kon am na ñoo xam ne dañu jàppoon dafa dagan ci saxaaba yi radiyallahu ndax la mais ndax ñoom dañu jàppoon ne affaire bi yonent mi alayhi salaam mooy euh, ñenn ñi que ne tere bi mu ko tere même bu ko teree après daganaloon na ko daal di koy terewaat daganalaat ko terewaat ko. loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër voilà loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te loolu moo indi li nga xam ne mooy confusion bi mooy ñenn ñi ñoom tere bu njëkk ba dañ cee gis après ñu ñu ñu daal di koy mooy ñenn ñi newuñu foon xam nga naa Jaabir ci boppam moom Xaybar nekku foon te loolu gisoon nañ ne naa Jaabir ibn Abdullah ñi demoon umratul euh, Hudaybiya ñépp moom rek mooy ki nga xamante ne ni ah, kii la nu mu tudd euh, mooy ki nga xam ne moom ñëwul woon keroog Xaybar mais jox nañ ko màng ci màng mi nag voilà ah, léegi mooy ne affaire bi léegi pour xoola pour léegi ma ma ma ma ma simplifier pour léegi léegi nañu nañu nañu nañu nañu wax d'une façon globale ndax bu ñu toppee di lire kii yi nii yaakaar naa ne on a fait combien de kii une heure trente six mooy bu ñu pare de toute façon mooy il faut mu jëloon trois heures de temps rek bon daa bëgg mu yem ci deux heures yii nii ñu nekk fii léegi mooy kaay léegi nañ def nii mooy ndax mariage temporaire dafa daganam dafa xaram dañ naan la loolu noonu léegi léegi léegi léegi beneen kii laa jël ndax bon dama bëggoon continuer ci noonu ñi ni ma commencé mais du sotti mais quand même lii may wax liñ ci fekk leen loolu lépp li li fi ñoom imaam an-Nawawi imaam al-Qadi Iyad imaam al-Hafiz ibn Hajar imaam ibn al-Qayyim yow da nga koo fàtte sànq moom waxoon nga ñuy zaad ak yooyu ma la waaw imaam ibn al-Qayyim fàttewu ma ko de <laughs> imaam ibn al-Qayyim fàttewu ko sànq bi ñuy wax c'est que wax yooyu ba pare ndax dañu doon toppul imaam al-Suhayli euh, wax ak li imaam al-Hafiz ibn Hajar wax mais imaam al kii Ibn al-Qayyim am na lu mu wax lool ci kañ lañu xaraamal mbir même déet ndax moom imaam al-Qayyim par example moom dane euh, euh, dane ci Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa moom dafa jàpp ne affaire bi non Xaybar moom manu fa woon a nekk kenn xaraamalu ko bésu xaybar kenn xaraamalu ko moom dane kenn xaraamalu ko bésub xaybar moom imaam Ibnul Qayyim déedéet loolu kenn xaraamalu ko ndax lan mu ne ndax xar ndax ndax ndax kii foofu noonu kenn soxla fa woon mu temps voilà moo tax mu ne wa qissatu Xaybar lam yakun fiha saxaaba yatamatta'una bil yahudiyaat wala sta'dhanu fi dhalika rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wala naqalahu ahadun qatt fi hadhihi al-ghazwa wala kaana lil mut'ati fiha dhikrun batta la fi'lan wala tahriman bi khilaafi ghazwati al-fath fa inna qissata al-mut'ati kaanat fiha fi'lan wa tahriman mashhuura wa hadhihi at-tariqa asahhu at-tariqatayn imaam allah al ibn al-Qayyim moom dafa ñëw tranché ne qissatu nettalib Xaybar saxaaba yi radiyallahu anhum nekku ñoon doon def mutan di bànneexu def mariage temporaire ak juif yooyu ya fa ne woon ta ñoom sàkk wuñ ci woon ndigal yonent bi alayhi salaatu salaam te kenn amul kenn koo xamante ni nii moo ko nettali ci ci ci xare bi que loolu mas nañ fa dañ faa defoon mutan loolu mooy riwaaye yow yow même yow mii di wax affaire bi gisoo fi benn riwaaye boo xamante ne ni gis nga ko boo xam ne dane keroog xaybar def nañu muta loolu amul wala kaana lil muta di fiya zikrun al batta muta tudd ko fa du tout amu tudd mooy kenn defu ko fa woon laa fi'lan du jëf du dañ ko faa jëf wala tahriman du caagante ne yonente mi alei satu salaam da ko xaraamal àppal bi xilaafi ghazatil fath ghazwatul fath contrairement ak ghazwatul fath muy fathu makka fa inna qissata al mut'ati kanat fiha fi'lan wa tahriman mashhura nettali mariage temporaire foofu dafa nekk loo xam ne yonent ma ne sasam da leen ko permettre ñu def ko après mu xaraamal ko te lool leer na dafa siiw mu ne lii nag mooy bi gën a dëgër ci ñaari kii yi ñaari yoon yi mais mais mais mais waxu imaam Ibn al-Qayyim bi mooy lu ñuy seetaat la fii qawlihi te lool mooy comme li imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax rahmatullah alayhi même ne imaam Ibn nag bon moom lii mu wax nii moom moom mooy mooy jar na seetaat nag ndax moom bu nee ne loolu amu fa woon mooy ne këne ñoom doonuñu woon lam yatamatta'u bil yahudiyaat mu ne ah possibilité am na nag c'est possible ah ndax waa lansaar yi ñoom dañu doon ngorowoo ci jaahiliya ak lan juif yi te juif yi gisoon nañ ne juifu banu nadir yi ba jógee fële ñenn ñu bari ci ñoom dañoo dem Sham Syrie ñenn ñi desoon Xaybar ñoom dañu amoon lien de ay ngorowante le fait ñu dem Xaybar ci gazwa bi léegi loolu xew fa man na fa man naa am ne mais lan moo koy tere mais bu ñu ko tuddul parce que ada daa am benn rek adamu zikri laa yadullu ala adamin laa yaddu non adamu zikri laysa zikrul adam waaw loolu règle la mooy ne dañ naan imaam mooy imaam alxaafis nag waxul règle bii de loolu man maa ko wax ne loolu mais mooy règle la boo xam ne Euh, euh, euh, règle bu bu ñu xam la ci boroom xam-xam ni mais mooy moom bi muy argumenté dugalu ci loolu mais man maa ko ci dugal mooy ne adamu zikri ñàkk tudd mbir tekkiwul ne zikrul adam que ne loolu amul man bu ñu ma nee image par exemple bu ñu ma ne woon mais yow keroog sa xew mi kan moo ñëwoon ma ne sëñ Ndiouga ñëwoon na Seyna Cheikh ñëwoon na waa imaam al-Hafiz ibn Rajab al al-Kawlaxi ñëwoon na après ma yem foofu est dafa tekki ne kon suñu sëriñ ñëwul woon non mooy ne man le fait que ma tudd ñu ñàkk a tudd suñu sëriñ ñëwoon mais loolu laysa zikrul adam tekkiwul ne damaa tudd ne ñëwul loolu la mooy ne man alaana ah, man maa tudd man sama xel ci ñii la dem rek ma tudd leen wala siyamaa laa ko def tudd ñii bàyyi ko moom. mais tekkiwul ne man nga faa ciiree ne comme ko tuddoo ko mooy ñëwul mooy adamu zikri laysa zikrul adam kon bu ko mais taxawal yaa imaam ibn al qayyim rahmatullahi alayk mooy ne sa argument bi ñu nit man mooy lu ñuy seetaat mën na ci am mooy que ne le fait kenn tudd ko fa rek que ne mais Seydina Ali ibn Abi Talib mi ne keroog ndax imaam ibn al qayyim rahmatullahi alayhi da cey teg beneen affaire moom dafa jàpp ne en fait affaire yi dafa am taqdim ak taxir comme ni ko Seydina Sufyan ibn Uyayna tamit jàppe woon Seydina moo ko jiitu woon ci loolu Seydina ak ñeneen Sufyan ibn Uyayna men rahmatullah alayhi ñoom dañu jàppoon moom dafa jàppoon ne keroog Xaybar kenn xaraa kenn terewu fa loolu mooy tere gi nii anil muta nekkuloon Xaybar non non non non non non non kenn terewu fa woon muta ño ndax moom dafa daf ko solo moom Seydina Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alayhi moom këne ah, <laughs> moo tax <laughs> moom dane affaire bi lenn la Seydina Ali ibn Abi Talib lim doon lim c'est dafa wax wax joo xam ne dugalaale ci xaraamalu tudd ne yeneen ndax dafa dégg Seydina kii eh, Seydina Ali radiyallahu anhu dafa dégg Seydina Ibn Abbas radiyallahu taala anhu doon doon doon anhuma doon nooyal affaire bi mooy di kii di daganal mbir mi muta te lool mu ngi ci saxiixay ah. Ali ibn Abi Taalib ne fekk ko ne ko yabna Abbas mahlan yabna Abbas fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha anha yawma Xaybar wa an luhumil humuril insiya kene yonent ne ko Ibn Abbas defal nànk defal ndànk ci li nga xam ne moom ngay daganal yonent bi alayhi salaatu wasallam naha anha moo tere li nga xam ne mut'atun nisaa bi ma dégg ñu ne yow da nga koy daganal yonent bi alayhi salaatu wasallam moo ko tere yow ma xaybara bésub xaybar wa an luhumil humuril ahliya ak li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy euh, euh, yàppu mbaam sëf mbaam sëf voilà léegi mooy loolu noonu léegi nag ñoom par exemple imam Ibn Uyayna eh, yaani ani bi Sufyan Ibn Uyayna rahmatullah alayhi ah, dafa jàpp ne affaire bi dafa am taqdim ak taxir te tamit Seydina Ali ibn Abi Talib bëgguloon a wax que ni mooy muta ak tere yàqu mbaam xuux keroog Xaybar moom li mu bëggoon wax moom it loolu solo bi mu solo moom dane mooy dafa nahaa rasulullah xarama luxuuma alxumur al ahliya xaybar wa xarama mut'at an nisa te lool ku mel ni imaam ahmad ibn hanbal daal na koy solo seydinaa sufyaan moom te tamit mooy bu wér la te imaam ibn al dafa basé wu ci loolu këne loolu noonu day wane kënee ñun d'accord nañ ndax Seydina Ali ibn Abi Taalib dane xarama yonent bi alayhi salaam dafa xaraamal luhum al-humur al-ahliya yawma Xaybar bi su Xaybar ba ci même phrase bi mu tekki mu daldi xaraamal li nga xam ne mooy mut'atan nisaa beneen version beneen expression boo xam ne dane xarama mut'atan nisaa wa xarama luhum al-humur dafa xaraamal lan mut'atun nisaa xaramal luxumal xumur muy fasu lekku yàpp mbaam suuf keroog Xaybar nga gis kon riwaaya Seydina Sufyaan ibn Uyayna na li mu def mooy da gis ne xarama luxumal xumur al ahliya yawma Xaybar ak xarama mut'atan nisaa dañoo xaw a mel ni même bu dee ci même phrase bi la mais da mooy da ngay gis ne dañoo xaw a départagé wu léegi moo tax moom bu doon wax lool ne non du Xaybar mutatu nisa kenn xaraamalu ko Xaybar mais fatxu Makka la woon sauf que Seydina Ali ibn Abi Talib comme que dafa fekk Seydina Abdullah ibn Abbas di daganal dëy yi te loolu ndax day daganal dëy yi da doon loolu leer na ndax moom mbaam dégg nañ ci xadiis Seydina eh, xadiis yooyu gisoon nañ ko sax imaamul Buxaari bi ñu naan man xaw ma akaana xamuunata naas xarama alayhi xarama luxuuma alxumur ahliya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li annaha kaanat xamuunatahum man de Seydina Abdullah ibn Abbas damay hésiter di demander ba léegi naan est ce que yonent mi alayhi salaam nekkul ne dafa xaraamaloon li nga xam ne mooy yàpp mbaam sëf parce que dafa newoon seen monture moom dafa jàppoon ne loolu garaawul comme que monture. luñ doon war kese la woon moo taxoon mu xaraamal ko bañoon liñ doon war manqué léegi ñun ñu ngi ci réew mi ñu ngi dëkk lii léegi nekkatuñ ci pénurie manque de de de véhicule d'être véhiculé d'une manière asile léegi mooy ca mbaam yi kon nag affaire bi leer la mooy ne kon mbir mi day mujj daganal Seydina Ali ibn Abi Talib mooy dama lay wax raisonnement wu li nga xam ne moom la Seydina Sufyan ibn Uyayna wa te ku mel ni ñoom imaam Ibn al-Qayyim ak ñeneen ci boroom te boo gisee imaam al rahmatullah alayhi même bu dee manuñu ne loolu la dëgëral mais xaw naa jéng ci lu mel noonu que ne mooy xaw na bon ne ñoom bon wax boobu da koo bàyyi xel même bu dee ne xaw na tamit bon mooy manuñu ne loolu la wax mais daal li leer mooy ku mel ni imaam Ibn Sufyan ibn Uyayna moom loolu wax imaam Ibn al-Qayyim it loolu wax ñeneen it am na ñeneen ñoo xam ne it loolu lañ wax léegi que comme que dañoo dégg Seydina Ali dafa dégg Seydina Abdullah ibn Abbas di daganal de yooyu loolu moo tax mu dikkal ko di ko wax ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam xarama luhumal humuril ahliya yawma xaybar wa xarama mut'atan nisaa ne ko yabna Abbaas yabna Abbaas mahlak ne ko defal ndànk yabna Abbaas radiyallahu anhuma ne ko man Seydina Ali man maa dégg yonent bi alayhi salaatu salaam nahaa tereen xarama dafa xarama luhumal humuril ahliya yàpp mbaam sëf mu ne yow ma xaybar bi su xaybar wa xaramoo xaraama mut'at an li nga xam ne mooy le mariage temporaire ñu ko gars yi waxe gars yi tubaab tubaab temporaire wala ñi nga xam ne ñoom noonu lañ mën a wax am na ñoo xam ne noonu lañ mën a waxe mariage temporaire léegi léegi <laughs> euh, imaam Ibn al nag na ko doon imaam Sufyaan ñoom euh, rahmatullah alayhi ñoom ñu ne euh, moo tax ci imaam Ibn al-Qayyim ci Zaad mu ne léegi euh, bi mu tuddee riwaayu ñoom imaam Ibn al-Qayyim Sufyaan yi mu ne euh, gis nga mu ne hakaza rawaahu Sufyaan ibn Uyayna mufassalan mumayyaza fa danna ba'du ruwaati anna yawma Xaybar zamanun li tahrimayni li tahrimayni fa qayyadahuma bihi thumma jaa ba'duhum faqtasara ala ahadil muharramayni wa huwa tahrimul hur wa qayyadahu bidh-dharfi famin haahuna nasha'a al-wahm. imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi mu ne mu ne hakada gis nga nii nii li mu la ko waxee nii riwaay yi ma la wax harrama luhuumal humuur al-ahliya yawma Khaybar wa harrama mut'atan nisaa voilà kenn loolu dafa leer mooy ne affaire bi lii la. yeneen bi alayhi salaatu salaam Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne dafa xaraamal li nga xam ne mooy luhumul humur yàpp mbaam sëf keroog Xaybar après mu xaraamal euh, mut'atu nisa mariage temporaire mu ne fa zanna ba'du la ko Seydina Sufyaan daal di solowee mu nekk loo xam ne da koo départagé dafa xaraamal yàpp mbaam bésu Xaybar mu xaraamal yàpp la mu xaraamal mariage temporaire mu ne nag fa zanna ba'du ruwaati lenn nag ci ñi soloo xadiis yi nag ñoom ñoo moo yaakaar wala ñoom ñoo yaakaar kenn ci ñoom wala ñenn ci ñoom këne yow ma xaybar zamanu li tahrimay ni këne mooy xaybar bi mu tudd fii mooy jamono ji nga xam ne ci la xaraamanaloo euh, yàpp bi yàpp mbaam sël ak mariage temporaire léegi fa xayyaduhuma bii léegi nag mu daal di leen tënk ci lool ne kon jamono ji boobu la mu ne ñenn ñi daal di ñëw moom ñeneen daal di ñëw moom fa fa summa jaa ba'du faqtasara ala ahadil muharramayni daal di yem ci ci benn ci yooy te mooy wa huwa tahrimul humur te loolu gisoon nañ ko ne am na xadiis yoo xam ne àggul ci dane rek xaramatalul gis nañ ko lu bari xadiis Seydina Jaabir Seydina Abdullah ibn Umar yooyu yëpp anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam harrama an luhumil humuril insi yawma Xaybar ñu yem foofu mu ne wa qayyadahu bi zarf ñeneen yi yem foofu mooy euh, Xaybar mu ne fa min hahuna wa nasha al wahmu foofu nag la def def le bi daal di juddoo mais dañu naan euh, imaam Ibn al-Qayyim imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi sauf que waxam jii doon nañ ci mën a tënk doon nañ ko mën a jàpp sauf que dafa am ñeneen ñu ko soloo imaam Maalik am imaam Sufyaan moo soloo mais imaam Maalik di contemporain wam dekkoon xaritam nekkoon ki mu doon da koo soloo moom imam Malik li mu soloo dafa leer te wax nañ la ko sànq mu ngi saxi xay moom lan la wax mu jaar ci doomi alxasan ak kan Abdallah doomi Muhammad ibn al-Hanafiya yooyu rahmatullah ñu jële ko Seydina Ali moom mu jële mu ne naha an mut'ati nisa'i Seydina Ali ibn Abi Taalib ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom moo xaraamal mut'atun nisaa keroog Xaybar wa an akli luhumil humuril ahliya ak lekk yàqu mbaam kon bu boobaa dañ naan kon kenn def def la wul def def la bi bi Seydina Imaam Ibn al-Qayyim wax mooy loolu amu ci mooy ne dafa am mooy ne ruwaat yi kenn def def la wul mooy ne mbir mi nii la demee léegi nag le fait que tudduñu ko mooy loolu tontu nañ ci sànq ne zikrul adami laysa adamu zikr Euh, zikr non zikru euh, adamu zikr laysa zikrul adam voilà ñàkk tudd mbir mi tekkiwul ne mbir mi amul léegi nag le fait que Seydina Ali ibn Abi Talib ci boppam ne yonent ni alayhi salaatu wasallam dafa tere an mut'atin nisaa yawma Xaybar bésu Xaybar ko koom manoo taxaw ne lii gaa yee juum gaa yee juum <laughs> imaam Maalik moo ko jëlee ci imaam Az-Zuhri te yi ak yeneen riwaaya te du boobu rek ah am na yeneen yoo xam ne dafa ñëw wax loolu li nga xam ne mooy tere gi ñu tere mutaatul nisaa bésu Xaybar léegi kon yooyu yëpp manoo leen teg fee ne bon affaire bi mooy ñenn ñi ñoo jum mooy non te ku mel ni kii nu mu tudd imaam al-Hafiz Ibn Kathir ci al-Bidaaya wa mooy ñoom ñoom imaam imaam Ibn al-Qayyim bii imaam imaam imaam al xamante woon nañu ñoom ñoo bokkoon sax sëriñ. am na sëriñ buñ bokkoon muy kan muy imaam al al al ibn taymiya bu siiw bi xam nga imaam al-Hafiz ibn Kathir taalibe imaam ibn Taymiya la woon tamit ah si borom tafsir imaam ibn Kathir meen borom al-Bidaaya wan Niha wan Nihaaya <coughs> moom euh, moom it moom même raisonnement bu imaam ibn al-Qayyim moom la yor moom la yor te moom loolu la dëgëral. voilà euh, moo tax moom mu ne xadiisu bi nekk saxiixa yi bi ñu tudd léegi nii bu imaam Maalik bi tam jaar ci imaam az-Zuhri mu jële ko ci doomi imaam ñaari doomi imaam Muhammad ibn al-Hanafiyya yi moom mu net ñu jële ko seen baay mu jële Seydina Ali moom Seydina imaam Ibn al-Qayyim euh, Ibn Kathir mu ne wa huwa mushkilun min wajhayn annahu ahaduhuma anna yawma Khaybar lam yakun samma nisaa'un yatamatta'una bihin id qad xasala lahumul istighnaa bis-sibaa an nikaah an sabyi an nikaah al-mut'a ath-thaani annahu qad thabata fi sahih muslim an ar-Rabi' ibn Sabir ibn Ma'bad an abiihi anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam adhina lahum fi mut'ati fi mut'ati zaman al-fath thumma lam yakhruj min makkata hatta nahaa anhaa nahaa anhaa wa qaala inna allaha qad harramahaa ilaa yawm al-qiyaamah imaam al ibn Kathir ci al-Bidaya wa Nihaya pour wax la moom li imaam Sufyan wax ibn Uyayna imaam ibn al-Qayyim nga xam ne xaritam kii la woon mbokkam la woon mbokku taalibeem la woon ñoom ñaar ni ñu raisonné moom la imaam ibn Kathir daa ci raisonné mu ne hadiisu imaam Malik bi nga xam ne boobu Seydina Ali ibn Abi Talib dafa jiital ne yonent bi alayhi salaam dafa xaraamal mut'atun nisaa bésu Xaybar ba xaraamal yàqu mbaam xuux mu ne problème mooy indi na lënt-lënt ci ñaari wàll bu njëkk bi mooy ndax bésu Xaybar comme l'imam ñu Qayyim wax léegi amuloon jigéen joo xam ne moom lañ doon defal lool di bànneexu ci ñoom ci juif yooyu ndax lan foofu ndax lan ndax li ñu amoon ci prisonnier de guerre dafa bari woon lool mais mooy lii man nañu tontu léegi mooy taxoon na lool prisonnier de guerre yu bari yi amoon taxoon na ñoom soxlawuñu li nga xam ne mooy def loolu mariage temporaire dañ naan ne affaire bi mariage bi mën naa nekk ah guerre bi du dañoo ñëw rek jour bi commencé ko mu jeex <laughs> loolu mooy lan mooy cere mu amoon avant avant avant ñuy gagner guerre bi manoon na ne voilà mooy loolu tamit mooy day da mooy day tontu wax ji mu ne deuxième bi wane ne lii nii lënt lënt la fi indi mooy ne. këne euh, wér na ci xadis imam muslim mooy xadis yi ñu la waxoon bu sayyidina rabi rabi ibn sabra ibn ma'bad an abihi anna këne yonente mi alayhi salaatu wasalaam radiyallahu euh, alayhi dafa dig dafa permettre ci muta ñu mooy ñu def muta mariage temporaire zamanul fathi fathu makka summa ginnaaw gi lam yaxruj min makka génnul makka hatta naha anha ba ni mu koy tere wa qaala mooy inna allaha qad harramaha ila yawmil qiyaamah buur yàlla da koo xaraamal nag ba bés pénc ba yowmal qiyam voilà summa adina fiha summa xurrimat ginnaaw gi kon mu permettre ko foofu li ca Makka daal di koy xaraamal kon loolu ila imaam ibn ibn ibn Kathir wax mooy ñoom li leen kii mooy ne ñoom en mooy ñoom loolu lañ wax këni ñoom li ñu doon jàpp mooy Xaybar ki kettere nañ ko fa mais dañ naa la loolu dëgër loolu mooy li gën a dëgër comme ni ko ñoom imaam An-Nawawi waxe te jiitu woon na seen sëriñ ñoom ñépp imaam Ash-Shafi'i rahmatullah alayhi moom it la moo tax imaam Ash-Shafi'i doon wax ne laa a'lamu shay'an hurrima thumma ubiha thumma hurrima illa al-mut'a imaam Ash-Shafi'i te lii mooy li gën a dëgër lii nii imaam Shafi'i wax insha mooy li gën mooy ne mariage temporaire yonent bi alayhi salaam da koo njëkk a xaraamal xurrima thumma ubiha thumma xurrima moo tax imaam Shafi'i da doon wax ne rahmatullah alayhi al-Muttalibi laa a'lamu shay'an man de xaw ma lenn man Shafi'i benn mbir ci diine ji loo xam ne dañ koo xaraamal dafa daganoon ñu xaraamal ko. summa ginnaaw gi ubiha ñu ñu daganalaat ko summa ginnaaw gi xurrima ñu ñëwaat xaraamalaat ko xaw ma loolu man de xaw ma ci benn masala benn mbir boo xam ne noonu la mel lu dul mutaa bi lu dul mutaa daal man laa xam ne man ash-Shafi'i imaam al imaam ash-Shafi'i man loolu daal laa ci xam mutaa bii rek laa gis loo xam ne dañ ko dafa daganoon ñu xaraamal ko ah daal di koy kiiwaat daal di koy xaraamal daal koy daganal boo xaraamalaat ko moo tax imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne wa sawaabul muxtaaru anna at-tahriima wal ibaaha kaana marratayn wa kaanat xalaalan qabla xaybar summa xurrimat yawma xaybar summa ubiihat yawma al-fathi wa huwa yawmu awtaas li-ittisaalihima summa xurrimat yawma idin ba'da salaasati ayyaamin tahriiman mu'abbadan ilaa yawmi al-qiyaama wastamarra at-tahriim voilà imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne was sawaabu ci kaw lii nag was sawaabu ndax riwaay yi dëgër na mooy euh, par exemple ndax ñoom imaam Ibn al-Qayyim dañoo interpréter rek mais mais riwaay yi même bu dee dañu yo moom riwaay yu Seydina Sufyaan yi nga xam ne moom it loolu la jàppoon euh, moom loolu la interpréter rek jàpp ne walla mu ngi lii day wane ne kon mooy dak bi mu fi def Xaybar boobu tekkiwul ne. ci la même bu dee ne ñaar yi ñu xaraamal dañ koo lënkale xaybar mais non benn mbaam bi kese tereg mbaam bi kese moo lënkalu xaybar mais pas tere lekk gi lekk li lan muta mariage temporaire loolu dañ naan loolu même bu dee ne ci yooy nga basé wu dinañ la ko nangul mais dafa am yeneen xadiis biñ la wax sànq bu nekk moo tax bu dëgër mel ni jant njolloor boo xamante ne boobu na ne mutaatul nisaa keroog xaybar la ko la ko la kon manoo manuñoo yow di mënuñu ko dinde wala ñuy juumloo as-siqaatul asbaat ñi nga xam ne ñooy ñi wér te ñu mel ni ñoom imam Maalik nga xam ne ida zukira al ilmu fa malikun an-najm la imam Shafi'i doon wax buñ buñ tuddee xam-xam Maalik mooy biddiw ba xam-xam ak ñi ne imam az-Zuhri ak ñooñu kon <laughs> ba ci Seydina Muhammad ibn hanafiya mu jële ko ci baayam loolu ñu ne gaa yi bon loolu mooy lii la kon Xaybar kii la dañ koo xaraamal te lool mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allah moo tax imaam an-Nawawi ne wa sawaabu al-muxtaaru anna at-tahriima wal kaana marratayni kon tere gi li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy li gën a jub almuxtaar te loolu lañ tànn insha allah an na taxrima këne xaraamal gi wal ibaaxa ak daganal gi kaanaa dafa nekk marra tay di ñaari yoon mooy comme li lan sëriñam se se imaam Shaafi'i wa wa kaan xalaalan qabla xaybar dafa daganaloon dafa daganoon avant xaybar tumma ginnaaw gi xorriman ñu daal di koy xaraamal yawma xaybar berog bésub xaybar tumma ginnaaw gi bi xam ñu daal di koy daganal yow ma fatxi makka ñu daal di koy daganal bésu fatxi makka nga ne ma nee riwaayé yu sax yow sànq nañ ma a xaatit bu ne am na illa yenn riwaayé yi ci saxi imam muslim la ne que ne yow mu aw toos yonent bi alayhi salaatu salaam boobu xare boobu dafa daganaloon loolu te kon loolu te loolu après fatxu makka la mu ne la benn la ndax fatxu makka lañ jóge daal di dem aw toos léegi kii nettali mooy li xew rek li tax ba ngay répertorier ñaata xare la yonent bi alayhi salaam xare mu amoon wuute ndax ñenn ñi dañuy jël yenn xare yi nga xam ne yonent bi alayhi salaam dafa dem jaar ci beneen ñu jàppale def leen benn comme la exemple bi gën a jege gin ñoo jege mooy Xaybar ba mu fa jógee fu mu dem Waadil Qura te am na yoon ne Waadil Qura duñ ko ci répertorier dañ naan Xaybar rek mu jeex te pourtant ba mu jógee Xaybar bi ñibbi laata mu agsi Medina jaar na Waadil Qura xare kon mu ne loolu comme loolu la entre fath ghazwatul fath ak li nga xam ne Awtaas benn lool moo tax bu ne loolu mooy fath Makka la kese benn la litisaalihima ndax dajaloo bi taqaloo bi ñu taqaloo summa ginnaaw gi loolu na hurrimat yawma idin ba'da thalathi ayyam mu daal di koy xaraamal keroog ginnaaw ñetti fan tahriman mu'abbadan ila yawmil qiyamah tahrim xaraamal goo xam ne goo wëy la gu sax la ba yawmal qiyamah mu ne nag wastamarra tahrimu li nga xam ne mooy xaraamal gi daal di wéy nag continuer wala yajuzu an yuqaal wax euh, ndax mu ne moom kenn mënuñoo wax ne moom imaam an-Nawawi que anna al ibaaxa que ne inna al ibaaxata an yuqaalu inna ndax buñ nee qaala inna yaquulu inna kenn du wax yaquulu anna donc an yuqaalu inna al ibaaxata muxtassa bi ma qabla Xaybar mënuñu ne daganal gi dafa exclusivement ci affaire avant xaybar la woon këne wat tahrimu yawma xaybar li ta'bid mooy loolu tamit manuñ ko wax mooy tamit manuñu tamit ne manuñu tamit ne taxaw ne comme que hadith bi ne bu Seydina Ali bi wér na radiyallahu anhu këne nekk saxiixay ni ak Muwatta këne euh, euh, xaybar la ko yonent bi alayhi salaam xaraamaloon manuñu taxaw nag ne jour boobu kese la koy yonent bi alayhi salaam xaraamal voilà que ne la ko xaraamal pour toujours léegi que bésu ta kon ndax ki wax lool am nañu wax lool ñoo xam ne dañ ne bésu en fait Xaybar la ko xaraamaloon pour toujours fatxu ko comme que nit ñi fa doon bari di fa dajaloo comme que nit rek dañ fa doon bari di fa dajaloo mu da ko faa répété waat ngir. ñi ko fekkewul woon ñu daal di koy fekke ba pare te bokk na ca discours ba mu def wa fal yuballigh ash-shahidu minkumul ghaib ci fekke ci yéen na daal di jottali ñi nga xam ne fekkewuñ mu ne loolu it mënuñu ko wax ndax la ndax ci biir hadith yu wér yi yu ay awtaas fathu Makka yooyu yépp avant loolu dañoo gisoon ne yonent ma la sa sam da ko permettre kon boo nee ne Xaybar la ko tere woon définitivement que ne yow mu euh, fathu Makka ay année après c'était juste pour feddaliwaat lool pour ñépp yëg ko dañ naan la mais kon lan moo tax mu dagalal ko ci diggante bi lan moo tax kon nii rek lañ mën a ndax ci nii nga mën a dajalee dalil yépp que ne bu ñëw ñu ne way wér nañu kon da koo xaraamaloon Xaybar ginnaaw bi mu daganee léegi mu daganalaat ko mais da gis ne yépp mooy ci ay période yoo xam ne yu difficile lañ doon nekk nekk ci xare te du ñu am soxna yu fa nekkal léegi nag mu daal di mu daal di koy permettre ngir ñu bañ a tàbbi tamit ci loo xam ne xaraam la mais mujj gi dane loolu xaraamal naa ko ilaa yawmil qiyaama mariage temporaire léegi dañu ko xaraamal ba li nga xamante ne nii eh, mooy ba yawmal qiyaam mu jeex kon loolu mu lii nii moo li gën dëgër këne kon mooy dañ ko xaraam dañ ko daganaloon dañ ko dafa daganoon ñu xaraamal ko bésu Xaybar comme ni ko Seydina Ali ibn Abi Talib nettalee mu daganaat ci ay conditions ci xare yi ndoon dem ginnaaw bi mu xaraamal ko ginnaaw bi mu ko permettre ci awtaas bu fatxu Makka mu xaraamal ko xaraam bu définitif ilaa yawmil qiyaama comme ni mu ko waxe gis nga mu teg ci ilaa yawmil qiyaama mooy xadiisu Seydina Imaam Muslim bu sabra ibn ar ibn sabra ibn Ma'bad ila euh, bablool mooy radiyallahu ta'ala anhu mu ne ila yawm al mu tekki lool comme si pour wax leen ne cette fois yi c'est la dernière amatul permis permission ba bis pénc voilà kon ah kon lool la voilà léegi nag ginnaaw kon mooy lan léegi kon mooy euh, mariage temporaire kon mooy ne laaj bi mooy kon tontu bi mooy ne dafa xaraam dafa xaraam ginnaaw bi nga xam ne même saxaaba yi radiyallahu anhum après lii ndax Seydina Abdullah bi ko Seydina Ali ibn Abi Talib waxee lool taxul moom ay ñoo xam ne dañoo soloo ne moom daal dina ciy génnaat jóge na ci wax jooju ko daganal gi nga ko doon daganal mais loolu dëgërul comme imaam al-Hafiz ibn Abd al-Barr wax radiyallahu an te nettali na ko ne mbokki taalibey imam ibn abbas yi yaman bi ak makka ñoom dañoo jàppoon ne li nga xamante ne nii mooy mariage temporaire dafa dagano ba ci imam ibn jurayj ci boppam moom bokkoon na ci ñi nga xam ne dafa jàppoon ne mariage temporaire dafa daganoon finalement la ci génn kon bu ba jamonoy imam ibn jurayj même moom euh, dafa jàppoon ne loolu dafa daganoon kon loolu mooy gis nga am ci taaj bu la nee bu la nee imaam al-Hafiz ibn Abdul Bar comme ni nee ca Istizkar euh, rahmatullah alayhi kene bo taalibe yi imaam Ibn Abbas yi ne Yaman de ak waa Makka dañoo jàppoon ne dafa dagan kon loolu mooy kene kon fi gina kii dañ naan ba ci jamonoy imaam Ibn Jurayj moom lañ mujje koo xam ne moom koo xam ne mooy boroom xam-xam yu mag yi ak waa ahlu sunna wal jamaa ñoo xam ne doon nañ jàpp ne dafa dagal te moom nee nañ na ci kantaa imaam Ibn Abbaas li gën a dëgër mooy génnaatu ci ndax li tax taalibeem yi daal di koy continuer même bu dee ne riwaay yi nee nañ na ci mais du loolu loolu insha allah dëgërul te bi ko Seydina Ali waxee mooy loolu convaincre ko totalement ndax mooy da ko interpréter da ko jàpp ne waaw mais peut-être que Xaybar da koo xaraamal mais boo xam ne daganaan bu dee ne après euh, bon peut kon moo tax moom dafa gisoon ne mais imaam Ibn Abbas ak waxul woon na nga nekk ci dëkk bi comme ni ko Rawaafid yi woowee di ko waxe siit yi nga dem non loolu ñoom dañ ne moom fi lim doon wax mooy ci jamono moo tax déggoo sànq wax nañ la imaam Ibn Abbas dafa jàppoon na mbir moom comme almayta la comme li nga xamante ne mooy médd rek boo demee ba ba loru nar a nekk nécessité nga daal di ko utiliser moom loolu la ko jàppe te tamit mooy ci tukki lay doon voilà kon loolu mooy li nga xam ne léegi nag ginnaaw Ibn Jurayj ji gisatuñu kenn moo tax ijmaa dafa mujj am ginnaaw wute boobu këne léegi ci boroom xam-xam ni rahmatullahi alayhim këne léegi moom mariage temporaire dafa xaraam boroom xam-xam ni xaraamal ko ñoom ñépp léegi nag mu des benn affaire euh, léegi mu des beneen affaire <coughs> mooy ginnaaw kon Euh, léegi mooy masala usuliyya bi ñu doon wax sànq que léegi est-ce que ab ijmaa bu taxawee avant après bi wute amee loolu day day dindi wute bi am na ci borom xam-xam yu ñu ne lo waaw loolu da koy dindi loolu day dindi wute bi mooy ne léegi amatul kenn dootul am possibilité naan dama koy def te loolu mooy li gën a dëgër insha allah que ndax loolu mooy dafa amatul ràpp na deñ na kenn doxatul ko loolu moo tax. boo xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne mariage temporaire moom ku ko fi defati léegi te loolu moom la xanafiya yi maaliki yi shafi'i yi xanaabila yi ñoom ñooñu ñépp ñoom dañu jàpp ne ku fi defati mariage temporaire moo xam xamoon na ko avant wala après loolu baatil day neen mariage boobu dañ koy tas mu dey léegi nag nga ne ma ba léegi waa ji nag doom jëccu ju doo ñu ne kook dañ koy dugal ci bu dee nag waa ji xamu ko woon dafa jàppoon ne bon comme koy wax mu jàpp ne affaire bi bon gars yi ne ko da ko dafa dagal moom mu def ko ndekete yoo xamu ko kooku dañ naan kooku ci nikaahu shubha yi lay dugg mooy doom jëci juddoo day mën a doon nag yooyu mais te dañ koy tas dañ koy tas mooy amul amul ne bon loolu daal saa yi dañ koy tas ci boppam ndax baatil la yu ndax yonent bi alayhi salaatu moo ne dañ koo xaraamal ilaa yawmil qiyaama voilà kon loolu la que dañ koo xaraamal ba yawmul qi wa ilaa yawmul qiyaama rahmatullahi eh, ba yawmul qiyaama ah kon lool la loolu mooy li nga xamante ne kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër que ne kon léegi lool dootul mën a fee nekk léegi nag mu des mu des mu des lan ah Euh, kon buñ xamee lool léegi mooy léegi mais léegi xaaral xaaral xaaral xaaral euh, léegi buñ fekkee loolu noonu mooy mariage bu mel noonu ne ngeen dañ koy tas sauf que zufar mooy mooy imaam yi la xanafiya yi maliki yi shafi'i yi imaam al-Awza'i yi imaam as-Sawi yi ñoom ñépp comme ni ko imaam al-Hafiz ibn ab ibn Abd al al-Andalusi rahmatullah alayhi nettalee ñoom ñëpp dañ ne loolu moom mariage boobu waa ji dugg na ci duggagu ci bu ci duggee lañ koy tas bu ci duggagul xaraam na du ko def sauf ko Zufar moom dane rahmatullah alayhi dane non lu mel noonu lenn la mooy da mooy ne bon charte bi la ñuy mooy charte boobu mu def ne ba ba mooy xam nga wax nañ la nikaaxul shubha na ne mooy damay koy def un dans deux mois d'ici une semaine mu ne loolu charte boobu noonu la ñuy jël fël ko fële fa shartu baatilun wan nikaah sahih loolu la Zufar wax rahmatu sauf que waa boo seen seen différence ak jamaahirul ulama ñi ci des moom ak ñoom lenn la mooy ne dañu ne mbir mi moom bu xasee am mariage temporaire ci boppam moom moo nul et non avenu moom nag mu ne non man nañ ko mooy ne nañ dindi charte bi kese lañuy dindi ne ko é eh, sa charte bi teg ko fële amul léegi nag bu ñu xamee loolu euh, euh, léegi mu des léegi est-ce que nit ki kon loolu mooy li gën dëgër léegi moo tax ku ko fi defati ñoom ñu ne dañ koy tas dañu koy dañu koy tas mu jaar nële ku fi defati loolu dañu koy tas sëy boobu dañ koy tas sauf ko imam Zufar moom nee na mais charte bi la ñuy dindi rek dañuy dindi charte bi voilà moo tax léegi kenn deseetul loolu lu dul rawaafi bi ñoo ko dese voilà mooy ren léegi kenn waxatul ne muta man naa nekk lu dul mooy chiites yi gis nañ ne kon ci saxaaba yi ñoom seen jamono yooyu ba ci imaam ibn ba ci ibn Juray yi dafa amoon wuute mais après loolu amatul moo tax imaam ku mel imaam al-Hafiz mu ne waqad ikhtalafa salaf waqad ikhtalafa salaf fii nikaahil muta mu ne salaf yi mooy ñi ñi ñu jiitu woon ci ñu baax ñi saxaaba yeeg ñooñu ñoom dañu wuute woon ci loolu mu ne qaala ibnul mundir imaam ibnul mundir dane jaa anil awaa'ili ruxsa fiiha wala a'lamu al yawma ahadan yujiizuha illa ba'du raafida imaam ibnul mundir ne dikk na ci ñi nga xam ne ñooy al awaa'il ñuy jiitu woon ar ruxsa que ne possibilité amoon na ko ni ko gisee ci yenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum wala a'lamul yawma léegi man nag léegi xamatuma kenn koo xamante ni ku koy pos ku ne loolu mën naa nekk man imaam ibnul mundir ah, ba'du raafida leen ci rawaafid yi muy les chi les chiites duodécimains al ithna achariya te ñoom ñooy ñi nekk Iran ak ñi topp ci ñoom ah kon lool la voilà ah, léegi kon ginnaaw bi nga xamante ne nii lañu gis loolu léegi lan moo ñu deseeti yan ana lan moo ñu dese comme masala ana lan moo ñu dese comme masala lan moo ñu dese lan gis nañ loolu euh, kon kon loolu la euh, kon loolu loolu la léegi léegi nag mu des voilà lu xaw a niroog lii mooy léegi bu nit koo xam ne moom day takk benn soxna mais mu yéene kaman que ne mu fas yéene que ne bi du ma yàgg moom de mu temps koy defal mooy femme bi moom yëgu ci dara pour moom c'est pour c'est pour c'est pour c'est pour du bon voilà day sëy ndax boo léegi mais waa ji moom yéene ne man daal saa yi kii daal bu ma ko kii ba xam ko daal mooy ba xam li mu woddoo daal xam nga am nag loolu ak kàccorte la mooy bu ma xasee àgg ci moom ak yooyu daal ba yi ma bëggoon daal am ko après jour tel dans une semaine semaine bii ma fase ko loolu mu yéene ko léegi loolu mooy est-ce que loolu mën naa nekk wala mu ne bon man maa ngi fii France laa ne dama ñëw nekk fi étudiant nga gis fi doomu benn maire boo xam ne sénégalaise la wala benn pa nga takk ko mais yow nga def nga fas sa xol ne man de dama koy fase man moom bu may pare études yi mooy dans trois ans ma fase ko mooy loolu nga yéene mais waxu ko est-ce loolu dagan naa est-ce que loolu noonu mariage boobu baax na am jéem waa jamaahir dañ ne loolu baax na imaam al awzaa'i rahmatullahi alayhi ne loolu baaxul yéenéem boobu noonu day tax mariage boobu moom mutaa benn la benn la sof que mooy li waa jamaahir wax mooy li gën a dëgër ndax la lii yéene la mooy te tamit mën na yéene loolu mooy ne yéeneem boobu baaxul te tamit mën na ko yéene dem ba ci biir changer yéene mais na fekk que ko mooy defu ko ci mooy mënuñu ko ne tamit loo xam ne ci xolam la ne loolu moom rekk ko mën a xam mooy ne ndax charte mariage yi li tax conditions yi mariage bi baax mat na te defu ci lool mooy dañ naan baax na sauf que moom def na bàkkaar ci la fekk que fas loolu moom voilà kon lool la léegi kon ginnaaw gi kon loolu ci kaw loolu euh, kon ci kaw loolu euh, kon imaam al-Awzaa'i moom nee na loolu nag man moom man da nekk mais li gën a dëgër mooy loolu man naa ne bu dee waa ji da ko yéene te waxu ko te conditionné wuñu ko voilà wala femme bi ci boppam daal di fas loolu waa ji moom yowu ci dara di jàpp pour le moment ndege femme bi moom doom la bëgg te xam na ne manula manula njaaloo ndax bu njaaloowee xam na li ko ciy fekk te dafa xaraam mu ne léegi man damay fexe marié diw bu ma marié moom daal ba ma xam ne daal man am naa ëmb daal après man bon man ñaam ko sama baat ñu daal di yem loolu fekk femme bi da koo yéene waxu ko mooy mariage boobu baax na même bu dee def na bàkkaar ci le fait muy yéene loo xam ne dafa xaraam léegi nag mu des lenn mooy gis nga yu mariage temporaire yi mooy kon ñu gis ne kon loolu moo ci am léegi mooy lii la mooy gis nga euh, li ma loon wax sànq mooy xam nga lii c'est possible c'était bien possible am affaire bi xilaaf bi mooy wuute bi continuer ba ñu jamono imaam Ibn Jurayj xewoon na kon loolu mooy moo tax ma ne la nekk fi di mere chiit yi ndax loolu loolu du loolu mooy garaaw ndax loolu am na boroom xam-xam yu mag imaam Ibn Abbas en premier dafa jàppoon ne lool mën naa ne même bu dee ne pas ci condition yi ko chiit yi wax wax naa la moom condition yi mu ko wax que mooy bu dee waa ji da comme comme médd la rek bu dee dafa dem ba mënatu la def lenn te mënatu la te loolu ci condition day nekk ci ci ci loo xamante ne mooy dañu nekk ci voyage loolu dina mën a nekk waaye loolu dañuy gis ba ci imam Ibn Jurayj ji dala noonal ko mooy ne jàppoon nañ ne man naa ne après la affaire bi daal di daal di xaraam te am na ci borom xam-xam yi ñu ne loolu sax dafa yëkkatiwul ijma bu ñëw après wuute am na ñoo xam ne loolu lañ dëgëral que ne ijma bu ñëw après wuute du yëkkati wuute bi wuute bi dafay nebalee léegi nag sauf que tax waa jumhur ëpp euh, dëgëral bële mooy ilaa yawmil qiyaama gi yonent mi lay sax sax maa ko xaraamal ilaa yawmil qiyaama bi mu wax keroog fatxu makka ghazwa euh, kii ghazwa euh, kii fatxu makka comme niñ ko gisee ñu ne kon lool day xaraam ba yawmal qiyaam lool la léegi moo tax yépp léegi nag fépp façon di wut ay plaisir temporaire ak yu mel noonu lool moo tax lool Euh, ci yoo xam ne nga ñëw naan ngeen conditionné ko ndax loolu mooy mooy comme ñaari góor benn góor bu gisoon benn jigéen ñu gise fenn ay wa lii mooy loolu manatu la nekk mooy am ay plaisir ci yooyu naan damay ci yooyu dafa xaraam ci kaw loolu am na beneen boo xam ne nga ne waa man awma yooyu yëpp man léegi je me damay mooy masala mballu voilà léegi ñu tëj masala mballu masala mballu mballu xam ngeen luy mballoom mu gaa yi xam ngeen luy mballoo mooy masturbation masala masturbé masturbation loolu dafa xaraam dafa xaraam lan moo ko xaraamal suñu borom moo ko mooy ne ay plaisir yooyu yu temporaire yooyu di kii bi naan saa bu ma kiiwee rek man daal saay xaaral mooy ndax suñu boroom moo ne moo ne. Euh, lan la wax suratu almaarij mu ne walladina bi muy tudd walladina hum li furujihim xaafiduuna illaa ala azwaajihim aw ma malakat aymaanuhum fa innahum gayru maluumiin mu ne illaa ba mu ne ah, mu ne walladina ñi nga xam ne hum ñoom li furujihim seen pëy yi xaafiduuna dañ koy dañ koy wattu di ko garder di takk seen bu dee góor day takk tubayam bu baax bu dee jigéen day day takk sërëm bu baax illaa ba mu des ala azwaajin ñi ne góor ñi lay waxal ndax illaa ala azwaajin ba mu des dañuy takk seen tuba yi téye seen bopp préserver seen bopp ba mu des seen soxna yi mooy seen awra ak yi xaram ñi ñeneen ñi gis ko seen soxna yi rek koy lañ koy gis aw ma malakat ay maanu wala li nga xamante ni wala seen aw maa malakat aymaanu wala seen jaam yi mu ne bu ñu yemee ci lool seen soxna yeeg seen jaam yi kenn du nekk ak sa soxna ñu lay ŋàññi fa innahum ghayru malumin kenn du leen ŋàññi mooy nit moom duñ la romb ci mbedd mi nga wéet ak sa soxna ñu lay ah saa mii nag ay mbirum jar naa seet kenn du ko parce que c'est normal boo amoon jaam it eh. jëflanteeg moom yooyu kenn tamit du la ko ŋàññi voilà mais li gara mooy nga ñëw nag di di wéet koo xam ne wala di nekk moom loolu koo xam ne tàkkoo ko te sa koju mahram loolu mooy li nga xam ne nag ca lañ lay ŋàññe léegi masala mballu en oh, euh, euh, mooy boroom xam-xam yëpp rahmatullah alayhi dañu ne dafa xaraam sauf que ku mel ni imaam imaam Ahmad imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi moom ñenn ñi dañ naan am na riwaay yu ñu nettali ne da koo daganal mais imaam Ahmad daganalu <coughs> imaam Ahmad ibn Hanbal mas masala mballu daganalul mballu de neewul ne mballu ndax lan mooy kii mooy ndax buur yàlla dafa dafa tënk fi nga mën a amee plaisir plaisir yu jëm ci wàllu sëy da koo tënk wax na ko illaa ala azwaajihim ba mu des ñi nga xam ne seen pëj yi seen sexe yi dañ koy préserver illa ala azwajim ba mu des ci seen soxna yi aw ma malakat aymaanu wala li nga xam ne seen ndeejoor yi moo ko mooy seen jaam yi kon loolu alxuraan moo tënk mbir mi ne foofu mooy nit sa soxna daal boo am boo bëggee ci wàllu sëy am plaisir soxna ngay uti boo fi loxo bii la mooy mooy ne lo kii ngay uti nu mu tudd da uti la Euh, affaire ba ngay uti affaire ba nu mu tuddati mooy da ngay mën naan affaire ba da ngay takki soxna wala lan wala bu dee fekk nga am jàmm voilà loolu bu dul loolu lu ne mooy manoo am plaisir feneen loolu moo ay seetaan ay film x yooyu yëpp dafa xaraam ay ay ay mballoo masturbation wax yooyu yëpp dafa xaraam ndax suñu boroom moo ne illaa ba mu des alladina ma li furujum xaafim illaa azwaajim ba mu des seen soxna yi aw ma malakat aymaan wala seen jaam yi bu ñu defee lool nag fa innahum ghayru malumin kon mafhumul la boo fi defee lu wutee ñu gis na ngay nga koy ute feneen furul ci yii mu wax sa soxna walla sa jaam ku am jaam loolu noonu ku ñuy ku ñuy du kenn du leen ŋàññ mooy kon boo ko utee fu fii dañ lay ŋàññ imaam Ahmad ibn Hanbal waa jamaahir dañ ne mballu dafa xaram masturbation dafa xaram ci lu ñu doyal moo tax ñenn ñi naan loolu sax lu ñaaw la loo xamante ne ni nit nit rien que nit ku toog <laughs> bu daganoon sax loolu imaam al-Qurtubi boroom tafsir mu ngeen di wax jooju. mu am na ci boroom xam-xam yi même loolu bu daganoon sax bu asxaabul muru mooy ñi nga xam ne boroom ay mbañum rus ñoom sax dañuy moytu ndax loolu noonu affaire boobu noonu day kii quoi euh, mooy masturbation léegi mais imaam Ahmad pour ñu ñëwaat kii bi pour ñu tëj quoi rahmatullah alayhi moom lenn la fi dane moom loolu bu dee nit ki day ragalat tab bi ci lan tab bi ci njaaloo foofu la permettre nga def masturbation mais pas toog sa néeg wéet parce que onze ba gi célibataire géeg lay gaaj nga nga nga jàpp ko foofu xam nga arab yi moom la ñuy woowe jil du umayra boo déggee masalaam jil du umayra mooy masturbation mooy mbawlu ndax comme waykatu arab ba waxoon ida xalalta bi waadin la anisa bi fajli du'mayrata la laa daa'un wala xaraju idaa xalalta biwaadin laa aniisa bihi fajli du'mayrata laa daa'un wala xaraju mu ne idaa xalalta boo wàccee nekk biwaadin aw xur wala ab ville wala ab gox boo xamante ne laa an laa aniisa bihi amoo benn jigéen bu la fa wéttali amoo fa soxna amoo fa dara sawaay faj li du umayrata sawaay jàppal umayra nga daldi <laughs> mooy masfir boobu mballul laa daa un amul benn feebar bu la ciy fekk wala xarajut amul problème waaye dañ naan ko bal <laughs> fii fii dar fii jëldil umayra fii jëldil umayrati daa un wa xaraj waaye mooy araab dañuy wow lool Euh, euh, pëyu pëyu góor nii dañ koy woowe cil do mooy masturbation umayra dañ koy woowe umayra di ko mooy pour ñu bañ a wax alfarju wala yu mel noonu buñ nee léeg-léeg dañ ciy jublu euh, li nga xam ne mooy awraay ku góor ki léegi nag waa ji dane boo wàccee kon foo xam ne xur woo xam ne sa waay amoo kenn benn femme bu la fa wëttali mooy amoo kii ah, faj li noo may frappeel Umayra <laughs> loolu mooy mooy mooy masturbe quoi jël der deru Umayra deru mooy bon léegi def ko amul kii wala xaraju te kenn ci amul benn problème mais y'a problème imaam nag rahmatullah alayhi moom li mu wax moom fi mu ko mooy mooy li xew ci ci ci wàllu médd kese ndax da mooy foo xam ne yow gis nga boo deful lii nekk nga ci fitna yoo xam ne fii mu ne boo moyul am na femme boo xam ne boo moyul mu lay sàkku walla boo moom ngay ragal léegi mooy man nga ci tàbbi te bu fi ñëwee walla yoolu tem nga loolu mooy premièrement waroo koon a may accès kon foofu mais daal ngay ragal daal tombi ci loolu mu ne la kon de loolu defal ci loolu ngay ngay mën a defee jil de euh, euh, euh, mballu sinon aaya bee fi ne kon dañuy gis ne moom ci darura la ko permettre ñeneen ñi nag ne darura ak lépp ci yam kooku na téye boppam na fexe leneen lu muy def mballu dafa xaraam dafa xaraam kon loolu mooy masalaay mballu kon ut plaisir feneen ginnaaw kon gis nañ mutatu nisa dégowute foofu te temporairement léegi lool jeex na mballu yépp xaraam kon insha allahu la ñuy yem ci masalatul muta je pense que on a fait l'essentiel euh, ginnaaw bi ñu gisee kañ la kon gis nañ ne mooy ne laa nekk loo xam ne Xaybar dañ ko faa xaraamal xaraamal ko euh, fatxu Makka kon dañuy gis ne mbir mi dañ koo daganal dafa daganoon ñu xaraamal ko daganalaat ko permettre ko xaraamalaat kon li imam Shafi'i wax rahmatullah alayhi am na nag ñeneen ñu wax yu gën a gudd yooyu ne xaraamal bi ñetti yoon daganal bi ñetti yoon ainsi de suite mais li gën a dëgër daal mooy lii ñu la wax lu mu ci man di doon mooy xa ginnaaw bi nga xaman xaraaman lañ ko ginnaaw bi nga xamante ne la daganoon ñu xaraamalaat ko ila yawmil qiyaama li nga xamante ne comme li nga xamante ne noonu la ko imaam ash-Shafi'i ñoom imaam an-Nawawi rahmatullah daal di waxe lool mooy li gën a li nga xam ne mooy li gën a dëgër kantaa nag kon looloo tax mooy dafa xaraam léegi ila yawmid diin ilaa yawmiddin ilaa yawmiddin dafa nekk loo xam ne suñu boroom da koo xaraamal kon li nga xam ne mooy ghazwat lii mut'atun nisaa